Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'uudhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'aati a'maalina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala haadiya lahu. wa ashhadu an laa ilaaha illallahu wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kasiiran amma ba'du fa inna asdaqa alhadiisi kitaabullahi azza wa jalla wa xayra alhadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuuri muhdasaatuhaa wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aadani llaahu wa iyyaakum mina nnaar mbokk yi nekk ci daara ji ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam moo di assalaamu aleykum wa rahmatullah di santaat borom bi tabaaraka wa ta'aala di ko dimbanikoo ci dellu siwaat ci sunu séminaire bi mu jëm ci al bid'atu al xasanatu fi diin shubuhatun wa rudud fa gi ñu rafetal bidaa ci diine lënt yooyee nekk ci rafetal gi koy rafetal ak seeni tontu di ñaan sunu borom tabaraka wa mu war sa jël ñu ak sellal ci sunuy pas-pas ak sunuy wax ak jëf wërsëgal nu ak dëggal ak nangu euh, mbokk yi tey jii jotaay bi nga xam ne mooy jotaay bi ñaareel bi ginnaaw démb bi nga xamee ne indi woon nañ jotaay bi njëkk bi di ci leeral solo thème bi tey jii jotaay bi ñaareel bi ñi ñuy waxtaane ay masala yoo xam ne day laytaay day laytaay tomb yi nga xam ne wala waxtaan wala bind yi ñu war a ñëw ci kanam bala ñu dugg ci thème bi dëgg dëgg dëgg am na ay masail yoo xam ne dafay laytaay eh, day laytaayal thème bi ku ko dégg rek yu baree bari ci wàllu buntu bi danga xam ne bala ñoo dugg ci buntu yi sax da nga dara leer ci yow naa ñi ci ne bi daa bu rafet moom kenn mënu koo rafetal waaye rafetal gi nag daanaka ci ay lënt rek la tege tegewut ci ci loo xam ne lu leer la masala bi ci njëkk mooy as-saabitu fi shar'i anna kulla bid'atin dalaala wa alayhi fa hiya qabiiha loolu mooy masala bi ci jiitu maanaam hal al-bid'atu fi shar'i manhiyyun anhaa aw aw ma'muurun bihaa biddaa ci sharia ndax dañ koo tere wala dañ koo santaane ci sharia nag laa wax waxuma ci ay xalaat waxuma ci ay sentiment wala ci ay parparloo ci biir sharia biddaa dañ koo tere tere gu dog bu dog sikki sàkka tere gu leer naññi goo xam ne ku jàng te xam arab te dégg diine boo koy gis xam ne lii lu ñu tere la ndax sharia buy tere dara benn mu mu wax ne bu leen ko def wala mu ne ak cànkute la ak réer la te lépp lu sharia wax ne bu leen ko def loolu daf koo tere lépp lu sharia wax ne ak réer la loolu itam daf koo tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu uh, al-Irbaad bin Saariya muy xadiis bu wér ñëw ci leen ci téere sunan yi sunan Abi Daawud ak ñeneen yonent bi alayhi salaatu wa salaam lan la wax. lan la wax ci ci xadis boobu yonent bi alayhi salaam daa wax ne wa iyyakum wa muhdasatil umur wa iyyakum wa muhdasatil umur lii yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na maa ngi leen wattandikuloo mbir yii nga xam ne dañ koo sos wattandikuloo la wax iyyakum ku jàng arab xam nga ne xam nga ne day tere mooy te wattandikuloo gu xóota xóot la nag. loolu lu ci lu ci mat a bàyyi xel la wattandikuloo gu xóot a xóot la yonent bi alayhi salaatu ne nangeen wattandiku mbir yi ñu sos te mooy bidaay loolu defe naa ne kon daf koo tere kon li lu leer la lu leer la tere leer la kon bidaa moom saxu ci sharia dañ koo tere lu saxu ci sharia nag te mooy ñu tere ko loolu la muy tekki mooy kon baaxut loolu mooy la wér sax mu ne fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lépp lu ñu fent ak réer la te lépp réer lépp lu ñu fent ak réer la maanaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lépp lu ñu sos ak fent la loolu alayhi salaatu wasalaam moo ko wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lépp lu ñu fent nee na ak réer la maanaam lépp lu ñu sos la wax ne ak fent la bokk daan ne li tax mu maanaam yonent bi alayhi li tax mu wattandikuloo nit ñi li tax mu wattandikuloo nit ñi yi nga xam ne dañ koo sos mooy lépp lu ñu sos ak fent la te lépp fent ak cànkute la kon lii mooy li sax ci sharia ci ci bidaa lépp lu ñu fent ak cànkute la te bidaa nag mooy li saxul ci sharia bidaa ci diine mooy loo xam ne saxul ci sharia ci sax mënee su koo nangu danañ ci ñëw sax bu ñu ñuy taarif lan mooy albidaa incha allah kon loolu defe naa ne kon leer na yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na lépp lu ñu fent ak réer ko ne lu ñu fent ak cànkute la kon loolu la muy tekk mooy la sax la wér ci sharia mooy bidaa dañ koo tere ak cànkute la ci xadiisu Jaabir ibn Abdillah xadiis mu ngi ci saxiixu Muslim mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ci xutbaam ne inna xayral xadiisi kitaabullah wa xayral hadyi hadyu wa sallam wa sharral wala wa sharrul umuuri muhdasaatuhaa wa kullu bid'atin dalaala Yonent bi alayhi salaatu wa daan na wax ne waxtaan yi la ca la ca gën mooy téereb Yàlla bi la gën ci njub mooy njubu Yonent bi alayhi salaatu salaam waaye mbir yi ca yées mooy yéen sos daan na lépp lu ñu fent ak réer la ak cànkute la waaw lu nekk ak cànkute mbokk jullit yi loolu dana nekk lu baax. mënta nekk lu baax kon loolu mooy masala ba ci jiitu masalam ñaareel mi mooy istixsaanu ba'd al-mutaqaddimiina li ba'd al-bida' hal yasuuqu hal yusawwiqu yani hal haadha yusawwiqu li lil an yaquula bi anna بأن في الدين بدعة حسنة أبدا استحسان بعض المتقدمين لبعض البدع هل يعني ذلك بالضرورة هل يعني ذلك بالضرورة ثبوتها في الدين بحيث يسوغ للإنسان أن يقول ذلك أن يقول أن أن البدعة في أن البدعة الحسنة موجودة في الدين لماذا؟ لأن بعض المتقدمين استحسنها بعض البدع وعليه توجد بدعة fi في الدين حتما abadan loolu mooy masalam ñaareel mi masalam bu mat a bàyyi xel ñenn ci ñi nga xam ne dañoo jiitu dëgg la boo xoolee ci seen yenn ci am na yenn ci biddaa yi ñu rafetal loolu nag du duñu duñu duñu bari nekkul ñu bari ci jiitu loolu lu bàyyi xel la waaye nag am na ñu ci tarxis daanu ci ñenn ca ñoom rafetal bidaa tekkiwul ci ne mukk daa sax ci diine du ko waral moo di safaanu loole te safaanu saxu bidaa ji diine te mooy ak ñàkk saxam loolu moo sax moo tax xel li sax ci diine mooy bidaa saxut laan li sax ci eh, maanaam li sax ci diine li sax ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy bidaa moom amul ci diine ji daf koo dàq kon ñenn ca jiitu woon bu ñu rafetalee lenn ci bidaa tekkiwul ci ne mukk daa sax ci diine lu ko waral mooy safaanu bidaa maanaam safaanu ak saxam moom bidaa loolu moo sax ci sharia lan mooy safaanu saxum bidaa ci diine luy safaanam mooy ak ñàkk saxam lu ma bàyyi xel la kon bidaa li am ci diine li sax ci diine mooy bidaa bidaa bidaa amut baaxut mooy daf ko dañ koo ŋàññi dañ koo ŋàññi moo tax bidaa ginnaaw ak càngute la muy tekki mooy lu bon la du lu baax kon ñoom loolu ñu def luñ koy jàppe kon yow mi ndongali saako xam-xam boo gisee ci ñu jiitu woon am ñu ko ci saxal nee na loolu lañ koy jàppe muy muy njuumte bal inna dhalika yu'tabaru xata'an minhu fa'fa Allahu anhu xata'a loolu lañ koy jàppe mu nekk njuumte ci moom waaye kenn du ko jàppe mukk mukk ci ne loola day wane ne kon daa sax ci diine abadan loolu njuumte la lum bi loolu nag dafay dafay dafay wane loolu ahlu sunna di faral di wax ci borom xam-xam bi safi abdi sifa ama di wax ne alxata'u yu wala yutabanna njuumte dañ koy jubbanti waaye kenn du ko jël boo gisee njuumte ci ab téere dañ koy jubbanti waaye bul bul fas njuumte li gis ba beneen borom téere itam bind ko nga jàpp ne kon dëgg la ndax su doon du dëgg du kii du ko bind déedéet déedéet ñaata ci ay njuumte yu bari yoo xam ne ñi ko sax ñi ko saxal bañ demee ci ay téere dañ ko caa fekk même bokkaale si mi ngi ci biir téere yi mi ngi ci biir yi bokkaale ba te xel ndax loolu day war ne bokkaale dafa sax ndax yow la nga jàppoon daa am keneen ku ci dëppoo ak yow abadan wa kalaamul ulamaa yustadallu lahu wa laa yustadallu bihi waxi boroom xam-xam yi dañ koy wutal tegtal waaye de su ko jàppe muy dalil te fi'lan te fi'lan maanaam boo xoolee yani am na ñoo xam ne ci seen gisiin ci seeni loolu dana ci masalam ñaareel ñetteel mi am na ñoo xam ne ci seeni gisiin dañoo jàpp dañoo jàpp ne bidaa dafa sax wala am na ci ñenn ci ñi nga xamee ne si nii dañu jiitu woon am na ci ñoo xamee ne fi'lan yani yenn ci bidaa yi saxal lañ ko ci seenu téere loolu lu mat a bàyyi xel la fi'lan fi'lan loolu am na waaye am na ñoo xam ne nag saxaluñ koy ci seenu téere waaye ñay dëgëral bidaa bu rafet seen xel ak seen xalaat ak seenu gisiin ci lañ sukkandiku ba jàpp ne ñoom ñii li li ñu bëgg a wax nii bidaa bu rafet la dëgëral bidaa bu rafet la waaye ñoom sax tudduñ ko nag loolu itam mat naa bàyyi xel bu baax a baax xëy na dana feeñ ci jotaay yi di ñëw insha allah euh, moo tax euh, buntu boobu buntu bu buntu bu mat a bàyyi xel la buntu la boo xam ni buntu bu mat a bàyyi xel la moo tax jaam bi na góorgóorlu bu baax na góorgóorlu bu baax moom jaam bi ci eh, jàng diine ji te dégg ko waaye tamit gàpparu ci ronu baro mi xam-xam bu déggee am lënt na ko laaj ñi ko sut am lef waaye bu ko bàyyi noonu muy màgg rek mën na mën na ko dugal ci xeeti njaaxum loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax ci jaam bi moo tax la chaque ci ne ñu jiitu woon ku mel ne Abu Shama al-Maqdisi ci boobu di al-Ba'ith ala inkaar al-bid'a wal hawaadith boo demee ma ngi fay saxal ma ngi fay mel ne lu fay saxal gàmm maanaam ma ngi fay saxal gàmm di taqrir leen ci al-bid'a al-hasana ci masaa'il al-bid'a al-hasana am na lu mu fay taqrir waaye ndax loolu day wane dafa sax abadan nekkul lu sax loolu dañ koy jubbanti waaye kenn du ko jël di wax ne Abu Shama saxal na ko loolu fi'lan fi'lan am na. moo tax ña jiitu woon nga fekk ca ñu rafetal lenn ci bidaa yi bul jàpp ne mu ko daa sax waaye safaanam moo sax ci diini la sax ci diine mooy bidaa moom baaxut benn rafetu ci lépp daa bon waaye loolu dañ koy jàppee mu nekk njuumte ci moom rek di ñaan yàlla mu jéggal ko moo tax njuumte dañ koy jubbandi waaye kenn du ko jël kenn du ko tabax kenn du ko tabaxoo daa di koy jël waaye dañ koy jubbanti waxi boroom xam-xam yi itam dañ koy wutal dalil waaye kenn du ko jàppe muy dalil loolu ah, mat naa bàyyi xel bu baax asalisa masala almasalatu salisa wujudu man yastaxsinu ba'd albidaa walam wujudu man yutawahamu annahu yastaxsinu ba'd albidaa fi yani fi musannif fi almusannifin aw fi almuallifin alawaa'il wujudu man yastaxsinu wa idaa wujida man yastaxsinu ba'da al-bida' mimman yuuhimu tabanni istixsaan al-ibtidaa'i fi ad-diin minhum fa hunaaka man hum aqdam min ulaa'ika tasniifan wa ta'liifan yunkiruuna al-bida'ata jumlatan wa tafsiilan ya'ni idaa wujida min musannafaati ba'da al-mutaqaddimiin man yastaxsinu ba'da al-bida' mimmaa yuuhimu anna haadha ar-rajul alladhii yastaxsinu ba'dahaa yatabannaa istixsaan al-ibtidaa'i fi ad-diin yuuhim faqat aw yutawahham منهم فهناك من من هم أقدم من هذا الرجل الذي يستحسن بعض البدع حسب نظر المتقدمين أو حسب نظر المدعي البدع الحسنة أو بدون بدون نظرتهم هذا ثابت أو أو أو حتى ثبت حتى ولو ثبت أنه استحسنها ويتوهم أنه يستحسن الابتداع في الدين يوجد من هو أقدم منه أقدم منه تصنيفا وتأليفا ومع ذلك laa yujadu fi kitaabihi istixsaanu ba'd al-bida' istixsaanu al-bida' al-bida' istixsaanu al-bida' laa min qariib wala min ba'iid bal yuqabbixuunahaa wa yadummuunahaa wa ilmuhum ilmu al-mutaqaddimiin wa xaasatan alladiina caasaruu as-salaf aw caashuu ya'ni caashuu ba'da as-salaf ilmuhum a'lamu wa axkamu wa aslam loolu mbokk jullit yi lu mat a bàyyi xel la masala boobu lan lay wax maanaam su fekkee dañoo fekk ci ñenn ci ñi nga xamee ne dañoo jiitu woon di rafetal lenn ci bidaay yi bañ man cee njott ci ne ñoom ñii kat kon dañoo jàppoo ne euh, fent ci diine moom lu rafet la am na ci fent ci diine yoo xamee ne yoo rafet la suñ fekkee ci ñenn ci ñi taalif ñuy wax lu mel noona Eh, di rafetal lenn ci bidaa yi ba nit ci mën naa mën caa njorte ci ne kon ñoom ñi kat dañoo taban nii dañoo tabaxoo dañoo nangu ne kon ah am na jenn ci fent ci diine yoo xam ne yoo rafet la. bu ko njir ki njortee dañ ko lañ koy tontu mooy am na ñu ñu gën a jiitu ñoo xam ne ñoo njëkk kii ñoo xam ne ñoo ko njëkk taalif ci bidaa jiitu ko itam ci lefum xam-xam ñoo xam ne dañuy wet di bidaa boo ko boolee ak boo ko firi fàccee di ko bonal di ko ñi te ñooñu seen xam-xam moo gën a xam moo gën a xereñ moo gën a mucc foofu na ci laa ñëwee ci ne ñenn ñi nga xam ne dañuy rafetal lenn ci bidaa yu rafet dañuy tudd lenn ci ay taalif di wax ne ñoom ñii dañuy rafetal bidaa bu rafet wala dañuy rafetal bidaa boog ñenn ci ñi nga xamee ne wala ñiy saxal ne bidaa bu rafet am na ci diine am na ci ay muallafaat yu bari yu ñuy teg di wax ne seeni woroom dañoo rafetal bidaa ci diine. waaw mu àllafaat yooyu am na ñu leen jiitu ñoo xam ne moom dañoo ŋàññi bidaa te ñooñu seen xam-xam ci buntu bi mooy li gën a nekk lu wóor nee nañu alimaamu Shaafi'i day rafetal bidaa ci diine loolu wax nañ ko al-Bayhaqi indi na ko ñoom ñu ne loola yaani ci manaaqibu Shaafi'i indi na ko ñoom ñu ne imaamu Shaafi'i daf koy rafetal ci seen gisin ñoom donte loolu danaa ci ñëw jotaay yi di ñëw. niki noonu itam al imaam Ibn Hazm al-Zahiri ci téereem boobu mu tudde al-Ihkam fi usul al-Ihkam nee na dafa rafetal bidaa nee na bidaa ba rafet ci diin am na xam nga ñoo koy wax. niki noonu al imaam Ibn Abd al-Barr al-Maliki alayhi rahmatu rabbil alamin hafiz al-Maghrib nee na ci téereem boobu di al-Istidhkar al-Istidhkar nee na dafa rafetal bidaa ba rafet maanaam dafa rafetal bidaa. nee nañ am nañ bida bidaa bu rafet na bu ñu ko waxee mooy ca ñoom ñoom ñi wax ne bidaa bu rafet am na nee nañ ci téeram boobu boo ca demee ne nañ bidaa rafetal na bidaa ci diine na ne rafet ci diine am na fu muy rafete niki noonu al-Ghazali ash-Shafi'i rahimahullah ci téeram boobu mu tuddee Ihya Ulumuddin nee nañ itam rafetal na fa bidaa nee nañ nee na am na bidaa bu rafet ci diine juróomeel bu may al-imaam Abul Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi alayhi rahmatu rabbil alamin ash-Shafi'i ci téereem boobu mu tudde talbiisu iblis talbiisu iblis ñay rafetal bidaa bu rafet wala ñay rafetal bidaa ci diine nee nañ Ibnul Jawzi daa rafetal bidaa am nee na ànd bidaa ci diine bu rafet niki noonu juróom-benneel bu mooy Ibnul Asir ci téereem boobu di an-Nihaaya alayhi rahmatu rabbil alamin nee nañ moom itam rafetal na bidaa ci diine juróom-ñaareel bi mooy al imaam al imaam al Izz ibn Abdissalaam ash-Shaafi'i ci téere boobu mu tuddee Qawaa'idul Ahkaam fi Islaah al Anaam mooy al Qawaa'idul Kubraa nee nañ ba rafetal na fa bidaa ci diine wax na ko lii seen gisin la seen maanaam maanaam ñoo ko wax ñoo ne ñoom ñoo ko rafetal ñoo ne bidaa bu rafet ci diine am na. ni ki aboo Abu Shaama al ci téere boobu di al-Baa'is ala inkaar al bidaa wal hawaadis loolu fi'lan am na ci. loolu ñu wax am na ci loo xam ne ci téere bi Abu Shama wax na ko fi'lan danañ ci ñëw nag insha allah waaye loola comme ni mu ko waxee woon rek masala bu ñaareel ba moo koy tontu. niki noonu al al-Qurtubi ci tafsiram ahkaam al-Qur'an wala ci tafsiram nee na rafetal na yenn ci bidaa yi ci seen gisin ñee nañ ñii ci ay woroomi xam-xam dañoo ñëw daal di rafetal ay bidaa ci diini loolu lañ wax bu nee ñi mujj ñëw al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ci téere boobu di Fathul Bari sharh Sahih al-Bukhari rafetal dafa bidaa ci diine ni ki al-Imam Badruddin al-Ayni ci téere boobu di Umdatul Qari sharh Sahih al-Bukhari rahmatullahi alayhi nee nañ dafa rafetal bidaa ci diine ni ki noonu Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuti al-Shafi'i ci téere boobu tudd al-Amru bil-ittiba' wan-nahyu 'an al-ibtida' nee nañ moom itam ak ci al-Hawi lil Fatawi nee na moom itam kadhalika dafa rafetal bidaa ci diine ñoom ñii dañoo wax ne ñii ci seen gisin ñoom ñi rafetal bidaa ci diine nee ñii ñu leen tuddal ñépp dañoo rafetal bidaa ci diine bu dee am na ci ñoo xam ne moom ñoom ci seen jëm bopp moom fil xaqiqa dañoo maanaam ñoom ñoom ñoo wax ne ñoom ci seen biiri téere moom ñoo fa rafetal bidaa jële ko ca jiitu woon nee nañ bokk na ca ñooñu mooy al imaamul ci téereem boobu mu tuddee Tuhfatul Habib Tuhfatul Habib moom foofu dafaa wax ne dafaa rafetal bidaa ci diini nee na bidaa am na ci fent ci diine yoo xam ne yu rafet la kooku da caa bokk Tuhfatul Habib ala sharh al-Khatib al-Buhayrami mooy Sulaymaan ibn Muhammad al-Buhayrami al-Misri moom daf ko ragal ci téereem boobee ci ne loolu mën na nekk al imaam al bakri wala al bikri ad-Dimyaati ci téereem boobu mu tudde i'aanatu taalibiin haashiyatun ala halli alfaaz fath al-mu'iin li sharh qurrat al-'ayn bi muhimmaati ad-diin moom rek bidaa bi rafet da ko caa rafetal da ko caa euh, ñoom ñoo ko rafetal ñoo ko rafetal seen bopp niki noonu Muhammad Saïd Ramadan al-Buuti rahmatullahi alayhi moom itam kazaalika rafetal na ko ci diine haqiiqatan ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mel ne Muhammad al-Ghumari al-Ghumari ci téereem boobu danañ ci ñëw sax insha allah euh, moom itam moom daa bokk ci ñi rafetal bidaa bu rafet ci diine loolu insha allah danañ ci ñëw ci suba ak jàmm ci ñi nga xamee ne dañ koy rafetal waaye ñoom ñii di ko rafetal seen gis yi dañoo tudd ñële wax ne ñoom dañuy rafetal bidaa bu rafet dañuy rafetal bidaa ci diine waaw ñii bu amee di ñoo xamee ne ñenn ñi sax dañoo jiitu ñeen ñenn ñii mujj ñëw bu ñu amee ba nga mën caa déggee ci ñoom kon kat dañoo nangu ne kon mënees naa fendi ci diine te mu rafet léeg-léeg waaw am na ñu leen jiitu am na ñu leen mujj ñëw ñoo xamee ne la chaque ci ne ñoom dañoo bedd dañoo wedd bidaa ba mu jeex tàkk te so te loola moo gën a dëppook sharia maanaam wedd bidaa ba mu jeex tàkk ci diine moo gën a dëppook sharia loolu mat naa bàyyi xel lu mat bàyyi xel la am na ñoo xam ne ñoo taalif jiitu leen ba noppi daal di weddi bidaa jumlatan wa tafsila ñi ñu tudd ñëpp kan moo ci jiitu Omar ibn Abdul Aziz Omar lépp lu ñu fend ci diini dafa daf daf koo maanaam daf ko daf koo bonal am na risaala bu mbind moo xam ne ci bidaa la nekk la aju te sunu gëstu ci wàllu bidaa ki njëkk taalif ci bidaa mooy moom bokk ci at-taabi'iin waaw kii ndax danga ko gam-gam léegi ñi ñu tudd fii ñëpp abadan moo leen ëpp xam-xam moo leen ëpp xam-xam mën ngaa wax ne sax moo leen gën mën ngaa wax ne moo leen gëm boo ko waxee mën nga bañ a juum ci teg ko ci alayhi salaatu wasalaam wax ne xayru ummati qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum ndax moom daa bokk ci seekal yi gën yemu ca waaye daa bokk ci ñi gën a baax ca siècle ba te mooy taabii taabii taabiin ta taabiin yi ci la bokk ba noppi taalib ci bidaa ba noppi di wax ci biir taalib ci biir bidaa ci biir téere ba ne lépp lu ñu fent ak réer la loolu leer na loolu leer nañ ñi mbokk jurit ginnaaw bi mu jàllee Asadu nu Muusa ñi ñu fi ñëpp Asadu nu Muusa moo leen moo leen jiitu te moom daa bonal bidaa dana bidaa ak càngute la ak réer la ci téereem boobu am na risaala bu mu taalif moom Asad ibn Musa yónnee ko Asad ibn Furaat al-Maliki loolu kay leer na hmm? risaalatun fi lusuumi sunna wa taxdiiri min al-bid'a niki noonu al-imaam Ibn Waddaax ci téereem boobu ji al wa nahyu anha téereem bi boo xoolee ñoom téere bépp na da caa weddi bid'a jumlatan wa tafsilan lenn lu mu ci nangu gisu ko lépp da ko ŋàññi te loolu mooy di dëppoo nag maanaam ñoom seen xam-xam ñoom saraf seen xam-xam moo ëpp maanaam ñoo gën a xam seen ab seen xam-xam moo gën moo ëpp moo gën a mucc moo gën a xereñ kon loolu defe naa ne mbokk jullit yi leer na kon nga ñëw ci ñi mujj ñëw même al imaam al Awzaa'i taalif na ab téere ab risaala boo xamee ne ko bind na ko mu aju ci wàllu bidaa daf ko ŋàññ Abul Aaliya nekki noonu ci as-salaf ñoo xam ne ab silsila la mutakaamila boo xam ne dañoo ŋàññ bidaa dàq ko jumlatan wa tafsilan bonal ko te loola moo de dëppook texte kon bu amee ñu koy rafetal wala ñu jàpp dañ koy rafetal loolu tax mu dagan lu tax mu dagan loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax loolu lu jara lu jara bàyyi xel la niki noonu boroom xam-xam yi daa am ñeneen ñoo xamee ne ñoom itam dañoo féete ne te ñoom ñeli sax ñuy wax ne dañoo dañoo rafetal bidaa loolu dee ginu ñee ñee rafetal bidaa bu rafet la ci diine wala ñee rafetal bidaa ci diine la ña nangu bidaa bu rafet ci diine ñoom seen déggin ci lañ jàppee ne borom xam yi dañoo rafet dañoo daganal bidaa bu rafet ci diine waaye fekk demee wut noona loolu am am ñeneen nag ñoo xamee ne dañoo fénqaloo ak ñoom jàkkaarloo ak ñoom ñoo xam ne dañ koo weddi bida bidaa ñoom itam balaa Imaamu Shaafi'i moom ñu tudd al-Xattaabi ci téereem boobu Maalimu Sunan al-imaam Ibn al-Arabi al-Maliki ci téere boobu di Aaridatu al-Ahwazi bi sharh Sahih Tirmidhi Sheikhul Islaam Ibn Taymiyya ci téere boobu di Iqtidaa'u as-Siraatal Mustaqiim Ibn Kathiir ci tafsiiram Ash-Shaatibi ci al-I'tisaam Ibn Rajab al-Hanbali ci téere boobu ci Jaami' al-Uluum wal-Hikam fi sharh xamsiina hadiisan min Jawaami' al-Kalim al-imaam Ibn Rajab al-Haafiz Ibn Hajar ci boppam ci Fathul Baari mi ñu woote woo dajaa wedd bi daa rafet al-imaam as-Saxaawi ci téere boobu di Fathul Mughiith sharh Alfiyyat al-Hadiis al al ibnu xajar al haytami wala al haytami ibnu xajar al haytami ci téeram boobu ci al fatawa al xadiis ya da caa wedd bi daa rafet al shawkaani ci naylul awtaar loolu ba xel la ñoom ñi ñëpp ah, dañoo weddi dañoo weddi bidaa ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon bokk mbokk jullit yi loolu moom du doon lu du ab sukkandikuwaay bu nit jàpp naan bi daa war a lu dagan la parce que diw sangam wax na ko diw sangam daa am ñu ko jiitu ñoo xamee ne ñoo ko ëpp xam-xam bokk ci ña gën ci xeer bi ñoo xamee ne lenn ci bidaa dañ ko nanguwut. masalab ñeenteel bi euh, moo di ma sabata an salaf as-salih al-qawl bi bid'ati al-hasanati fi ad ma sabata anhum dhalik فضلا عن اعتبارها عن اعتبارها على الأصح والأوضح أو هل ثبت عن السلف استحسان البدعة في الدين الابتداع في الدين ما ثبت ما ثبت فضلا عن اعتبارها على الأصح والأوضح وإن ظن ذلك ظان فإن القول بها واعتبار واعتبارها وليد الوقوع في الشريعة واصطلاح حادث يخالف استعمالا شرعيا للبدعة maanaam bidaa bu rafet ci diine musta sax ci as-salafu saalih maanaam al-quruunul mufaddala kenn mus caa wax cine ne bidaa bu rafet am na ci diine loolu ma ta bàyyi xel la nit nag mën nga jaay déggee man ngaa gis ko wax dara nga ne lii bidaa la kon nag la muy tekki mooy nangu ne ko te fekk ne loolu loolu njuumte la loola njuumte la waaye du jaagee ne mukk moom daa nangu ne bidaa bu rafet am na ci diine ndax moom mi ci tàbbi sax bo dee am na lam jàpp mooy bidaa bu rafet lam jàpp mooy lépp lu ñu fent ci diine ji ak réer la kon musta sax ci asalaf ci wax ju wér li gën a dëgër te gën a leer mooy musta sax ci asalaf ci ne ñoom dañuy wax ne bidaa bu rafet am na waxuma la na ñu koy nangu daa donte nag am na ñu koy njort ñuy wéli di wax naan bidaa bu rafet am na ci diine waaye loolu musta sax ci asalaf kon wax ne bidaa bu rafet am na ci diine loola mi ngi door a juddu ci sharia wala mi ngi door dugg ci masala yi ñuy boole ci sharia terme la bu sosu boo xam ne dafa jiyoog ni sharia di utiliser ci biddaa ndax sharia boo ko fekk day ngàññi biddaa amu ci benn biddaa bu muy nangu benn biddaa bu muy nangu gisee fu ko moom sharia masala boobu daanaka duñ ci yàgg te loolu dara leer seen seen yi daa fees dell dell dell kullu bid'atin dalaala boo demee ci maanaam téere yi as-salaf cee fees dell téere yi mel ne kuréel dañuy fees dell rawatina nag téere yi aju ci wàllu pas-pas ak ya ci aju lépp bidaa ak cànkute lañ koy lañ koy jàppe usulu sunna bi imaam Ahmad loolu moo ngi ca biir fa inna kulla bid'atin dalaala sharh sunna bu al imaam al-Barbahari loolu moo ci nekk lépp lu ñu fent ak réer la hmm? risalatu Umar ibn Abdul Aziz loolu moo ci nekk comme niñ ko tuddee woon léegi ñëpp dañoo jàpp bu la neexee sax nga tàmbale ko ci ci saxaaba yi kullu bid'atin dalaala wa in ra'aaha an-naasu xasana wa in ra'aaha xasana ni koy Ibnu Umar gisee moo tax kanaan la saxaaba yi dañoo njàkk dañoo daganal bid'a ba fi ci diine kooku daa réer la ak lënt moo ne ay moo nekk ci moom ay cànkute lay indi su mata bàyyi xel la la ca mujj mooy hadihi al-mas'ala aw hadihi ash isbaat al-bid'ah al fi ad-diin min jaanibayni aw tudrasu min jaanibayni huma jaanibu tanzir wa jaanibu tatbiq moo tax ñu door ko buñ koy mu'alaja lënt lii te mooy rafetal bidaa ci diine ci ñaari anam yi ci lañ koy jàngate te mooy ña koy rafetal tiwir yi ñuy indi di ko teg subuhaat ya nekk ci biir danañ ko indi waaye bu ñu noppee itam pratique gi ñu koy appliquer ci yenn ci masala yi ñu koy appliquer danañ ko indi itam daal cay tontu parce que masala bii nag lu jar a bàyyi xel la bo bu bu garaaw a garaaw boo xamee ni bu bari coow la. lu ko waral euh, ndax euh, dafa aju ci dalay jàngal ci ci ne am na solo loolu nit ki xam yoon yi muy jaar ba mën a tegtaloo ci sharia ba mën a wut dalil wut tegtaloo ba mën a reenal ndax boo xoolee juyoo gi am ci ndax donte juyoo gi nag duñu lu ñu considéré dëgg dëgg dëgg boo ko xoolee nag fil xaqiqa ndax la wéer moom mooy bidaa ba amul ci diin waaye juyoo gi bu ñuy nattale ci ne am na dëgg la am nañu ko waroon xam yu ko wax waaye boo xoolee du du juyoo goo xamee ne dañ naan kenn ku nekk la nga jàpp mooy li wér déedéet la gën a wér mooy bi daa rafet amu ci diine waaye boo xoolee seen juyoo yi ñoom ñaari kuréel yi ñay rafetal ak ñay ñay ñaawal ñi ngi juyoo ci anam gi ñi yoon yi ñuy jaar bay tegtaloo foofu dañuy wute te buntu yu mag yu garaaw la buntu tegtaloo ndax nit ki bu ca mais buntu yi muy tegtaloo yoon yi muy jaar ba tegtaloo bu ci juyoo mën na ko xëcc ci muy waxal yàlla loo xamee ne yàlla waxu ko wal iyaadu billah waaye mu waxal ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne waxu ko moo tax nit ki bala moo jooyal àtteb sharia ci ne lii nii lii la ci sharia wax ñaari mbir yi mën da koo aajoo ba ci jiitu moo di na am dalil dalil ba sax ci alxuraan ak sunna wala ba sax ci ijmaa wala ci qiyaas buy tegtal loolu mu wax ci ne wér na ñaareel ba mooy loolu muy wax naan lu sax la di ko dëgëral fam ciy tegtaloo na nekk lu wér an yasiha al istidlaalu bi dalika dalil alayhi dalil boobu bu saxee ba noppi fam koy tegtal fam koy dugal naan dalil bii kenn wér na te lii lay tegtalee loolu yi mu naan moom lay tegtale na nekk lu wér na ko dalil bi tegtale kon tegtaloo bi na nekk lu wér beneen bi mooy euh, li tax juyoo am ci ci ñaari ci ñaari kuréel yi ñii di dàq ñii di saxal juyoo gi mu ngi nekk ci mbëkkante gi ñu mbëkkante ci ñaari terme yi mooy loo xam ne sharia da ko utilisé ak terme boo xam ne dafa soso bida al bidaatul xasana wax ko ci boppam loolu laa shakk ci ne retour ci sharia sharia musta utiliser al bidaatul xasana loolu saxul ci alquran saxul ci sunna alquran musta wax ne bidaatun xasana alquran musu ko indi moom terme bi sunna itam mus cee sax ci sunna su wér si ndax sharia moom bu utiliser bidaa foo ko fekk da koy ŋàññi da koy ta koy da koy cànkol da koy réeral da koy bonal kon siixa bi teggin wi tamit al bid'atul xasana ci waxi waroom xam-xam bi ci la rot te mi ngi kañ ginnaaw ñetti seekal yi ci la rot ba ci as-salafu saalix bi ñoom daawuñ ko wax la rot mooy ni'matul bid'a te mooy lañ rot ci jóge ci Umar ibn al-Xattaab waaye al bid'a al xasana abadan te ni'mal bid'a moom xam nañ ko as-Shaafi'i wax na al bid'atul mahmuda wax na ko waaye as-Shaafi'i kooku bokku ci as-salaf xasaba al alqurunul mufaddala kooku bokku ko loolu ba ta bàyyi xel la kon istilaax xadis la maanaam lu ñu dëppoo am ñu dëppoo di ko wax ci waram xam-xam yi mu nekk lu sos waaye du istimaal shar'i te saa suñu xamee saa soo xamee ne istimaal shar'i ak istilaax xadis dëppoo nañ rek juyoo day am lu jar a bàyyi xel la kon lenn ci borom xam ñu ko utilisé ngir reenal lenn ci ay masail kimtulaay niñ déggee texte yi kon nag la chaque ci ne bu buñ gisee terme boo xam ne dafa sosu fénqaloog li nga xamee ne mooy utiliser lu sharia daan utiliser la chaque ci ne juyoo day am da ca tegewaat moo di juyoo gi ci bidaa bu rafet ci diine ndax am naam amut loola mi ngi dafay juddu ci masalay xam-xam yi mi ngi juddu ginnaaw kañ ginnaaw bi nga xamee ne siècle bu njëkk bi jàll na bu bu siècle bu njëkk bi jàll na mooy saxaaba yi man nga caa boole sax ñu ci tegee di ci juyoo ba xam am naa amut waaye salaf moom ña cey nekk ay waroom xam-xam nekk nit yi sunna dëgg-dëgg nanguwuñ loolu lu ni mel mooy bidaa rafet ci diine moo tax seen seen jamono rawatina sadr bu njëkk ba saxaaba yi ñu yóggi amutoon ci seen biir dañ cee dëppoon ci daa bidaa bu rafet amul ci diine dëgg la na nga gis def nit kitaab bi ci dara loo xamee ne njuumte la waaye moom ci jëm boppam nangu du du xool alayhi salaatu wasalaam wax loolu ba noppi mu di ko nangu loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax moo tax gisuma kenn ku koy dàq ci dañ caa dëppoo ci ne lépp lu ñu fent ak réer la loolu solof dañ caa dëppoo kenn ku ci jiyoo gisuñ ko parce que yi ngay jàppe ñoom dañ koo jàppe muy bidaa bu rafet wala yi nga naan loolu day tekk ci ne ñoom dañoo nangu bidaa bu loolu boo ko xoolee ba ci biir lu sax la wala muy doo loo xamee ne dafay liggéeyal lu sax loolu nag benn li ko waral moo di lan seen dégg-dégg ak niñ déggee bidaa ci diine dafa nekkoon lu set wicc ci seen dégg-dégg lu sell moo tax ñoom daawuñ ca juyoo wala dañoo xamoon li alayhi salaatu wasalaam bëgg a wax ci bidaa ci ne moom loolu mu bëgg a wax ab dégg-déggin la laaj am na itam fu mu ko dugal foo xam ne fa la jëm mooy ci sharia moo tax yéen daan tuddee bidaa wala ñu koy tuddee sax lu rafet loola day dugg kenn kenn du ko dugal ci bidaa bi nga xamee ne mooy moom jublu ci sharia loolu incha allah jotaay yi ñëw dana gën a leer kon masaayil yi mooy yi ñu bëggoon a indi ci jotaay Euh, jotaay bi di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp incha suba ak jaamu ñu jàllaat ci beneen jotaay wafaqa allahu aljamii wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa